أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki ginnaaw bi ñu sant yàlla julli seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaare te di leen balu àq euh, fas yéene dikkaat ak yéen rek ci jataay yi nga xam ne muassasatul Wafa'i bi huquqil iman moo koy ànd ak yéen ci diiru weeru koor gi ba tey jii di ñaar fukkeelu fan bi ak juróom ñu fas yéene ci ànd ak sëriñ Xaadim Mbàkke moom sëriñ Abbas moom borom Daaru Muxti ci tomb bu am solo boo xam ne moom la fas yéene ànd ak ñun tey jàngat ko te mooy asiyaasa wal masuliya muy politique ak responsabilité euh, ñu fàttali rek ne incha allah tey mooy bis bi nga xamante ne moo topp ci bis bu mujj bi ndax suba incha allah ci gaaw bi li ñuy fas yéenee mott lu liggéey bi kon ni ma ko waxee rek ñu dalal tey sëriñ xaadim Mbakke moom sëriñ Abbas moom borom Daaru Muxti mu fas yéene ànd ak ñun ci as siyaasa wal masuliya muy politique ak responsabilité bala ñu koy jox kàddu gi rek ñu tënk aslëf lu gàtt rek ci ay yëngutoom ñu mu jànge alxuraanul karim fii ci Darou Moukhty ci daara Serigne Socé Ndiaye bi foofu ci daara Serigne Socé jooju tamit la tàmbulee njàngum xam-xamam ginnaaw bi mu jóge fa dem fële ci kër Serigne Abdourahmane Mbacké Serigne Abdourahmane lépp rek ngir yokk xam-xamam ci wàllu diine ci 2000 ci la jóge fii Darou Moukhty dem fële ci Ndakaaru ci benn école bu ñuy wax école Saad Bun Sultan fële ci Dakar foofe la jànge ba am baccalauréat ginnaaw bi nag la ko yàlla baaxe mu am inscription jóge fii ci Sénégal dem fële ca France ci université bu ñuy wax université bu Sorbonne muy jaamiat Sorbonne foofee la jànge ba am fa licence waaye taxul mu bàyyi am njàngam dafa continuer rek ci njàng moom noonu ginnaaw bi mu amee licence la continuer ba am master 1 ginnaaw bi mu amee master un tamit mu continuer waat di jàng ba am master 2 ginnaaw bi mu jàngee ba noppi tamit foofu ci France jàngale na foofa lu man ñaari at ba léegi ba waxtu yi ñuy wax ak ci yëngutu yooyu rek ci la nekk ci biir loolu am na benn journal boo xamante ne moom moo ko initié moo ko sos te ñu koy wax présence présence mouride muy génn weer wu nekk moom mu ngi yëngutu ci wàllu googu noonu kon moom mën nañu wax ne yëngutum yépp génnul tasaare liggéeyub sëriñ bi ak xamlu ak xamle tamit teg ci tey jii nag mu teew fii jataay bi fas yéene ànd ak ñun ci tomb bi mu wax léegi muy asiyaasa wal mas'uliya muy politique ak responsabilité di loo xam ne mën nañoo wax ne kenn mucceetu ci tey ndax kenn ku nekk ci Sénégal yi moom lay dundu saa su nekk dañuy déglu dañuy déglu dañuy dégg politique bi mën nañoo wax ne moom lañuy ci lañuy xëy ci lañuy gont kon nag war nañoo xam naka lañuy doxale ak wàllu googu nu nga xamante ni moom la bëgg waxtaani tey kon incha allah ci njaal benn waxtaan wi dana xamle baatu politique buñ ko waxee li jublu mooy lan indi ci tamit ay gisin yoo xamante ne noonu la ko nit ñi gisee su noppee ci loolu dana indi njariñ yi nga xamante ne wala njariñ yi nga xamante ne politique am na ko xañ na su noppee ci loolu danañ indul tamit lu jëm ci wàllu responsabilité buñ ko waxee ndax nit ñi maanaam responsabilité yi nga xamante ne war nañ koo am ci wàllu politique ndax loolu ña ngi koy ña ngi koy taxawee na mu war a wala déet bu ci noppee nag indil ñu euh, maanaam ci jàngalinu sëriñ bi ndax politique mën nañ ko cee dugal ci biir njàngalinu sëriñ bi kon incha allah ci tënk rek loolu mooy tomb yi nga xamante ne incha allah fas yéen na ci ànd ak ñun tey ñu fàttali rek ne suba. incha allah ci gaaw bi lañuy fas yéenee mott lu liggéey bi ñaan yàlla fekkeelwaat nu koy at yu bari bari xam ne ñu sàkku ci mbooloo mépp rek incha allah bu suba pour ñu teel a ñëw teewee ci waxtaan wi ndax ay kilifa yu bari lañ fi war dalal sëriñ Abdul Ahad Mbacke moom sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma lañuy fas yéenee àndal ci euh, défi maanaam euh, murid gi. ak defi yi nga xamante ne mooy défi communication ak defi organisation al muridiya amama tahaddiyat al i'lamiyya wa tanzimiyya loolu la sëriñ Abdul Ahad Mbacké gaynde fàttali insha allah ci lay fas yéene ànd ak ñun suba insha allah ñu fas yéene dal suba sëriñ Maxtar Mbacké moom sëriñ Maam Mor Masamba moom tamit insha allah dana fas yéene ànd ak ñun jotaay bi suba suba tamit incha allah sëriñ Basiru Mbàkke moom sëriñ Abdul Xuddoos incha allah moom tamit dana fas yéene ànd ak ñun jotaay bi indi kàddu yi nga xam ne mooy bàyyi ci sëriñ Abbas mi fi toog toogaayu borom Daaru Muxti tey te liggéey bi ñu koy def ci ndigalam kon incha allah ñuy soññ bokk yépp rek suba ñu teewa tee teele si te teewe si jotaay bi incha allah kon li ñuy def rek moom mooy dañuy jox sëriñ Xaadim Mbàkke moom sëriñ Abbas ci tomb bu am solo bii nga xamante ne moom la ci moom la fas yéenee ànd ak ñun tey yal na ko yàlla defal tawfiq te defal ñu ko wasalaamualeykum wa rahmatullah samihi alalim min asheytaani irajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi alladi allama alinsana ma lam yaalam ثم الصلاة والسلام على نبيه سفيه العلم وعلى آله وصحبه وخدمه ما أعمل فوق الألواح والأوراق والقلم rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di ziyaar di sant bu baax a baax ci woote bi di nekk loo xamante bi ne luñ ñu yàgg topp la ci internet bi di wax ne njariñul dëkk bi la njariñul diine la njariñul islaam la di wax ne xam naa ne yàlla moo dogaloon ne xam naa ne nekkuñu fi woon waaye mën nañu jàpp ne kenn lañ ci mbooloo mi ba tax na buñ ci wooyee danañ ci sawar jàpp ci di jéggulu bu baax a baax ci kanam suñu kilifa yi nga xamante bi ne ñoo ngi siy yëkkati ay kàddu comme ni ko sëñ bi waxe sànq sëñ Kara liñ fas yéene waxtaane mooy asiyaasatu wal masuliya la politique et la responsabilité liñ ci wax mooy ne ñaari baat yooyu day ñaari baat yoo xamante bii ne dañoo ànd ndax dañu wax ne bi ñu demee ba seetlu ne état yu bees yi dafa juddu dañu wax ne dañoo tubaab yi sax bi ñuy def déclaration des droits de l'homme dañ ci boole déclaration des droits de l'homme et du citoyen lu tax ñu boole ci citoyen mooy ne dañu ne nit ki amul doole ju koy may suñu waree buñ ko xañee ay àqam mu mën a mu mën a taxaw xeex bu jot ci kon citoyen citoyen bi liñ ci yokk mooy état bu ne yaa war a taxaw défendre say ci say sitoyen ba li ñu am ci droit kenn du ko jalgati kenn du leen ko xañ kon ñun buñ ne ay Sénégal lañu état Sénégal suñu ay àq ak suñu ay yelleef moom moo ñu ko war a sàmmal ba kenn duñu ko xañ loolu moo tax bu ñuy waxtaanee ñaari baat yi eh, ñu boole leen waxtaan leen muy tem li ñuy tàmbalee mooy Sénégal ñaare dañu jàpp ne politique baaxul wala boog niñ koy defee xamaane moo tax ñu dem bañ jur loolu loolu moo taxoon li ñuy waxtaane ci lu njëkk li mooy jéem a wane ne politique lu baax la te it ci li ñu xam ci diine ay yonante ñoom ñoo gën ñépp waaye teewul ñoom dañu nekkoon ay nit ñu daan def politique bu ñu xoolee ci alquranul karim yàlla subhanahu wa taala mi ngi wax ya daawud inna ja'alnaka xalifatan fil ardi faxkum bayna naasi bil xaqi yow yant yàlla daawud yow lañ def ngay ki ñu nekkal ci kaw suuf kon na nga àtte nit ñi ci ak maandu ci dëgg kon loolu mooy politique fexe ba nit ñi kenn du lor kenn kenn ku ne dañ ko xañ aqaam kenn ku ne lam yelloo ñu jox ko ko bu ñu delloo ci njàngaleem sëriñ Touba bu ñu demee ci silkul jawahiri Serigne Touba radiyallahu anhu dafa wax ne xikmatun euh, wa qila la taqumu addunya illa biha ilmu lulamaai wa adlu lumaraai wa ibadatu lbudalaai wa saqawatu laxniyaai sëriñ bi ne l'islam ci ñetti ci ñeenti ponk rek lay àdduna àdduna ci ñeenti ponk lay taxaw li tax àdduna mën a wéy ñeenti mbir moo ko walal mooy xam-xamu boroom xam-xam yi ilmul ulama yi bi ci topp mooy ak adlul umara yi maanduk ñiy def politique maanduk buur yi maanduk politiciens yi ña ñetteel bi mooy jaamu yàlla ak jaamukatu yàlla yi nit ñu baax ñi wa ibadatul budala yi ñeenteel bi mooy tabe borom alal yi kon àdduna ci ñeent yooyu lay taxaw kon mën nañu gis ne lu baax la mën nañu gis ne lu nit ki war a def la te it lu am solo la nit ki am engagement am euh, yitte pour société bi mu bokk jëm kanam nit ñi am dund bu baax loolu moo tax euh, yàlla nit rek la yebal du yebal ab malaayika moo tax bi ñu waxee ne wa ma manaa naasu an yuminu is jaahumul huda illa an qaalu abasa allahu basharan qul law kaana fi l ardi malaikatun yamshuuna mutma'inina la nazala alayhim min as-samaa'i malakan rasulan bi nga xamee ne dafa am ñoo xamante dañoo weddi ndax li ñu leen tax a weddi mooy yàlla ay nit la yabal comme ñoom mu nekk ay yonente yàlla ne bu fekkoon ne ay malaayika dañoo nekk ci kaw suuf di fi dund dundin bu dal kon ma yabal fi malaayika waaye nit fi nekk moo tax nit laa fi yabal comme ñoom ñu mën leen a wan naka la ñu war a dundee naka lañ war a organiser seen societé looloo tax nit mooy nekk ab ab yonente ñëw xamal ñu yàlla xamal ñu tamit suñu dundin ba tey timit ci ci njàngalem yonte bi sallallahu alayhi wa sallam yonte bi mi wax ne xayru naasi anfaahum li naasi ki gën ci nit ñi mooy ki leen ëppal njariñ am na foo xam dafa wax ne sayyidul qawmi xaadimuhum ki gën ci nit ñi mooy ki ëppal njariñ société bi am na foo xam dafa wax ne alxalqu iyalullah fa ahabbahum ilayhi anfaahum li iyalihi ki gën ci nit ñi mooy ki nga xamante bi dafa jël engagement pour société bi pour maanaam dund gi jaar yoon kooku mooy ki gën ci nit ñi moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi in lam yastati' fa bi lisaanihi fa in lam yastati' bi qalbihi wa zalika ad'afu al-iman mu ne képp koo xam ne ci yéen gis nga loo xamante bii ne naka sudul noonu la nanga ko dindi soo amee kàttanu dindi ko soo amee kilifteefu dindi ko soo ko mënul nga wax ko ci sa làmmiñ soo ko mënul nga mettili ko ci sa xol loolu lépp daf ñuy wan ñu war a am yitte ci suñu dundin ci suñu organisation moo tax ci masalikul jinaan sëriñ bi dafa wax ne nit ki warul di beru société bi mu bokk société bi nga bokk waroo dem di tëju tëju bu fekkee ne nit ñi dañoo soxla ku leen jàngal wala ku leen faj wala ab imam wala yooyu waroo tëju da war a ñëw ci nit ñi jaxasoo ñoom jariñ leen jàngal leen xam leen tëju googu sax sëñ bi ne dana dem day araam day mujj mën na dem ba araam ci nit ki su fekkee ne moom am na lor woo xamante bi mën na ko fanqal askan wi mu bàyyi ko fa dem beru nit ñi génn ci société bi di tëju kon lislaam li mu bëgg mooy ñu gën a jaxasoo ak nit ñi jaxasoo ak société bi pour mën a amal leen njariñ kon bu ñu xoolee tamit l'islam intérêt bi mu am dañu wax ne mën nañu wax ne lislaam day préparer nit pour mu mën a dund ci société bi dundin bu baax loolu mooy njariñ lu njëkk lislaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne innama bu'istu li utammima makarimal axlaaq yàlla subhanahu wa ta'ala dafa ma yónni pour ma defar jikko yi gis nañ ci alxuraan tamit yàlla wax ne jaamu yàlla yi ñuy def yépp liñ ci jublu mooy nit ki am jikko ju baax ba mën a dugg ci société bi comme koor gi ñu nekk koor gi dafa wax ne kutiba alaykum siyam kama kutiba ala allazina min qablikum lenn rek moo tax la'allakum tattaqun inna salata tanha anil fahsha'i wa munkar jaamu yàlla yépp ba ci aj màkka wa tazawadu fa inna xayra zadi attaqwa bu ngeen dee dem màkka aj kon lépp li ñu wut ci xibaadaat yi ñu def mooy am ak ragal yàlla ba mën a nekk ab citoyen modèle ci société bi préparer nit ki ba mu nekk société responsabilité gis nañ ko ci ay yonente yoo nga xamante bi ne dañoo leen yebal ñu nekk li ñu wax leader ci seen ay société gis nañ ko ci alquran wa laqad arsalna nuuhan ila qawmihi wa ila aadin aqaahum hudan wa ila samud aqaahum salihan wa ila madyan aqaahum shuayban ñoom ñëpp seen ay nit te ñoom ñëpp bu ñuy wax benn baat la ñuy wax qaala ya qawmi yéen sama askan yéen sama nit nga xam na ñoom dañoo am sens de responsabilité ci seen aw askan di leen wax yéen sama nit li ñu leen wax mooy benn lañ leen wax maanaam ahmadullaha jaamu leen yàlla ci tawxid lañ leen di woo wéetal yàlla waaye bu tawxid bi jàllee li ñu topp mooy organisation sociale naka lañuy ñuy organiser suñu société ba mu baax moo tax gis nañ ko ci mu wax yonte yàlla Suhayb bu wax wa yaa qawmi awful mikyaala wal miizaana bil qisti wala a naasa asyaahum wala taxsaw fil ardi mufsidin ba mu leen waxee woo jaamu yàlla par li mu wax mooy na ngeen def li ñu wax commerce équitable ni ngeen ni ngeen def commerce bu équitable bu leen di tooñate seen biir na ngeen tamit maanaam bañ a def corruption ci kaw suuf fexe leen ba xeex ak corruption ci kaw suuf loolu lépp ni ñu organiser ab société la te li ci am solo mooy baatu yaa xaw mi yéen sama peuple yéen sama askan yéen sama nit même baat bi moom la Serigne Touba utiliser bi muy wax ak sénégalais yi. ijaal ruju'i ila qawmi sama nit sama askan sama peuple sama nation sama état lool noonu dafa am benn sens de leader boo xamante bi ne moom la bëgg a wax foofu noonu moo tax leader bu ne da am responsabilité ci saw askan moo tax gis nañ ko ci yonte yàlla Yuusuf bi mu dawee ay responsabilité am la ko ci fekk wa zannuni iz zahaba mughadiban fa zanna an la naqdira fa nada fi zulmaati an la ilaha illa anta subhanak moom woon aw nitam da ngay wax ak nit ñi kenn ku ne ci tolluwaayam la lay attee dangay ngay da ngaa bëgg a dund ci kaw nit ñi da leen bëgg a jariñoo mu woo leen woo woo wuy wuñ ko mu gedd leen mere leen dem waaye la ko ca fekk gis nañ ko kon nit ki boo amee responsabilité da nga war a taxaw assumer ko kon mën nañu gis ne politique lu baax la wala engagement social lu baax la ci ab société nit ku ne maanaam bokk na ci li gën a baax nit ñi ñu gën a baax ci askan ndax mooy nit koo xamante bi dafa jël dundam gépp jagleel ko doomu aadama yi pour ñu am ngëm yàlla pour ñu am dundin woo xamante bi ne dana leen may ñu mën a am tex ak àdduna àggu àllaaxira bu ñu ñëwee ci baatu politique li muy tekki dafa nekk baat boo xamante bi ñun xamuñu ko suñu suñu làkk baat bi baat bi ci grec lay jóge dañu wax ne ci baatu grec la jóge grec ancien mu jóge ci baatu baat bu ñu wax baatu poli poli mooy ab dëkk ab dëkk lay firi waaye dañuy wax ne dëkk bi mooy naka lañu ñu dëkk bi ba nit ñi mën cee dund baatu politique ci baatu poli lay jóge poli mi ngi mi ngi mi ngi wundu ab dëkk am na ñu ne wax ne mi ngi jóge ci politéia politéia baatu grec la ba tey muy ni ñu organiser suñu dundin ci biir askan wi loolu mooy cosaan li waaye bu ñu xoolee baat bi tey li muy tekki mën na am firi yu bëri mën na am sens yu bëri bu fekkee ne baat bi dafa nekk baat bu góor li ñu koy wax ci arab muzakkar bu fekkee ne dañuy wax le politique bu ñu wax le politique mooy baat boo xam ne baat bu góor la baat bu ñu góoral muzakkar baat boobu dañ ci jublu nit kiy def politique lañ ci jublu bu fekkee dañ ko góoral moo xam góor la moo xam jigéen lañ ci jublu mais su fekkee dafa nekk bu fekkee dafa nekk jigéen mu ñu wax mu annas maanaam mu nekk la politique mën na am sens yu bari mën na ci bokk sens noonu nit koo xam ne dafa am fonction politique di ko exercer di ko jëfee maanaam lu mel ni police wala ministre bu jël décision kooku noonu maanaam dafa def un acte politique maanaam day def day exercer son son sa fonction politique mooy koo xamante bi ne day jëf jëfi politique mën na mën na am sens boobu noonu mën na am beneen firi moo xamante bi ne moo gën a yaatu mooy maanaam politique pour la sécurité maanaam gis nañ ne maanaam ci misaal yoon yu bari na ay accident ñu ne ban politique lañ mën a def pour accident yi wàññeeku moo xam dañuy defaraat yoon yi wala dañuy gën a yar nit ñi wala daal ban politique lañ mën a def pour accident yi wàññeeku loolu misaal la waatu politique mën na tekki loolu ba tey mën na tekki tamit li ñuy wax stratégie maanaam méthode pour def dara kon am objectif te ñun bu ñu waree bu ñu waree tabax jàkka ñu ne naka lañ mën a def pour tabax jàkka ji bu fekkee dafa laaj ñu dem wuti autorisation wala wuti ay financement wala wuti ab architecte loolu noonu ab politique la pour taxawal jàkka ji am na beneen ba am na beneen firi boo xamante bi ne peut-être ñun fi mu nekk nii moom lañ gën a xam mooy loo xamante bi daanaka aw saaga la mooy lu ñuy wax péjoratif ci français mooy mooy hypocrisie mooy mooy wax loo xam ne naroo ko maanaam dana am sens boobu noonu dana am firi moomu mooy politique comme hypocrisie mooy synonyme mooy hypocrisie koo xamante bi ne li muy wax wala li muy def am na leen lu mu ci jublu wala mi wax naru ko moo tax tey ñu si bari sens boobu lañu gën a jàpp léegi nag bu ñu xoolee ci jamono yi jàlloon ci ci ay jamono yu wuute naka lañ doon defee politique dañu wax ne ci jamono yi nga xamante bii ne moom la ñuy wax antiquité politique ab science la woon science mooy xam-xam la woon bu nekkoon ci téere yi rek ay Aristote Platon di jéem a théoriser ab régime idéal waaye nekkagutoon lu ñu dund dëggantaan bi ñu demee ba ba ñu wax jamono yi Moyen Âge ci lañ commencé ñu gis ay nit ñu ñu wax ay nit ñu noble ay prince commencé di am waaye prince yooyu seen politique bépp dañ ko def pour maanaam sàmm seen seen ay intérêt yi ñu am ci askan wi ak tamit naka la ñuy def ba am pouvoir ak tamit naka la ñuy def ba préserver ko loolu moo tax ci jamono jooju am na ku ñuy wax euh, Nicolas de Machiavel mu bindoon ab ab téere tudde ko le prince moom moo théorisé wax prince yi bu ngeen bëggee am pouvoir naka ngeen di def ba am ko bu ngeen ko amee tamit naka ngeen di def ba sàmm ko ba du ngeen ko ñàkk ci jamonoy Moyen Âge moo amoon Euh, politique mbirum famille woon mbirum ay buur yoo xamante dañoo not ay nit di leen jaay doole bi ñu demee ba ay jamonoy dix-septième siècle ci lañ commencé nag di am ay xalaat ne maanaam léegi autorité wala politique dafa war a am responsabilité aw askan état bu ne ña ko jiite dañoo war di seen doxalin dañ ci war di ci xool intérêt ñi ñu jiite waaye waratuñ rek nekk seen intérêt bopp ci noonu lañ demee di dem ba ba dix-huit dix-huitième siècle ñu commencé def ay révolution révolution française am ñu taxawal état état mooy loo xamante bi ne day représenter am mbooloo bu ñu ne état Sénégal mooy képp kuy ab sénégalais rek état boobu moom moo la représenter li ñu wax personne morale léegi nag comme état am na dañu wax ne kenn du jëfandikoo autorité ci not nit ñi waaye da koy def ndax nit ñi ñoo la jox seen autorité loolu loolu nag ci lañ demee ba comme am na ñu bari ñoo xamante bi ne ni ñu gisee autorité ak ñi ko ñeneen ñi gisee bokkuñu ci noonu la ay parti politique juddoo en 1901 ci la première parti politique bi am France am muy parti radical parti radical socialiste ci noonu la demee ba tudd parti socialiste Angleterre ñoom ñoo jiit woon France ndax en 1900 am nañu ay parti politique en 1830 59 am nañu ay parti politique kon parti politique yi li ko waral mooy ñu bari dañoo gis ne politique yi nañ ko war a defee wala autorité bi nañ ko war a defee bokkut ak maanaam ñeneen ñi nañ ko gisee léegi nag ñu ne kon kenn ku ne da ngay dem wut sa parti na nga jàpp ne noonu la ñu war yore réew mi nga di ko wax ña la mën a ña la wóolu jox leen seen baat nga fo euh, nga nga yor réew mi kon ci ak tënk loolu mooy évolution baatu politique léegi ñun bu ñëwee suñu ay dëkk ñun. responsabilité bi waroon ci suñu ay politique li ci njëkk mooy bi ñu amee indépendance dañoo waroon a taxawal ay parti politique yoo xamante bi ne dana dëppoo ak suñu dëkk dana dëppoo ak suñuy ngëm-ngëm dana dëppoo ak suñuy aada ak suñuy cosaan waaye gis nañ ne loolu amul ñu topp tubaab yi boo xoolee parti bi njëkk am mooy BDS bloc démocratique sénégalais moo njëkk am Sénégal après BPS bloc populaire sénégalais après UPS am union progressiste sénégalais ci noonu demam yàgg UP parti yooyu noonu ñoon mujj nekk parti socialiste ñoo ñoom ay socialiste lañ ci 1974 le le PD le PDS am parti démocratique sénégalais ak ak tamit ay PIT nga xam ne ñoom ay communiste lañ nga xam ne parti politique yépp ñi ay communiste lañ ñi ay socialiste lañ ñi ay li ñuy wax ay léniniste ñi ay maanaam ay libéral lañ loolu noonu dañoo war na def jàngat ci li tubaab yi wax ak ñun li ñu lislaam wax ak li ñu suñu histoire wax bu ñu xoolee parti politique yu bari idéologie communiste lañu amee ci ca mu dafay day xeex diine day xeex diine nanguwul ak diine ku mel ni Staline mi nga xamante bi ne nekkoon Russie ba mu ñëwee li mu njëkk a def mooy di toj jàkka yi di rey euh, ñi jiite. Euh, église bi waaye moom yàlla daf ko far weer ndax daf ci teg ab diir rek maanaam Hitler ñëw maanaam envoyé russi Allemagne ñëw envoyé Russie waaye ba mu xoolee ba jaaxle dañu kat orthodoxie rek moo mën a fédéré askan wi askan russe bañ nekkaat nation xeex ak Allemagne ci noonu la jaare jaarewaat ci diine ba def nation russe xeexaat ak Allemagne ba amaat souveraineté daal di delluwaat di xeexaat diine. ca képp ku amee vision communiste boobu noonu daanaka même gis ngay même gis ngay même gisin bi ngay amee gis nañ ko fan yi bi crise école bi amee euh, ñu ne Touba la Touba waa Touba ak kilifay diini yi ñoom ñoo ci dox man gis naa ci part ci journal le enquête ab be ñu wax Seydi di Ndiaye mu jiite SAES e moom muy wax ne le rôle des religieux ne pas de s'impliquer dans la crise scolaire maanaam seen sëriñ seen yoon nekkul ci école bi kooku noonu parce que boo ko déggee xam fi mbokk danga da daal di xam ne noonu rek la mën a waxee ndax esprit communiste la amee dafa jàpp ne sëriñ dañu am seen place boo xamante bi ne waruñu ko passé kon idéologie communiste moom jàpp naa ne du lu baax idéologie libérale tamit mën nañu wax ne Sénégal bi Abdoulaye di ñëwee pouvoir ci la ndax moom idéologie libérale la amee day day libéré nit ñi ci la parti politique yi bëree télé yu bëri rajo yu bëri ca nag donte mën nañ peut-être mën na am lu baax la mais nit ñi est-ce que Sénégal ci seen aw tollin agaguñ nañ foofu tey jii dëkk bu toll ni Sénégal am deux cent cinquante partis politiques rajo yi lu neex waay wax lu neex waay def est-ce que libéré tamit amul fu mu war a yem wala amul ay conditions yu mu war a mën a tegal nit ñi ba duñ ko jéggi mën nañ tamit am ay critiques yu ñu ci def pour gagner temps léegi bu ñu demee lan moo tax ñu jël tubaab yi tey jii dama jàpp ne li ñu war na njëkk def mooy xool njàngaleem tubaab yi est-ce que baax na wala baaxul est lu ci baax ñu jël ko lu ci baaxul ñu bàyyi ko léegi Sénégal dañ dañu am li ñu wax ab république république fi mu cosaanoo mooy France dañu amoon li ñu wax monarchie daldi xaaj askan wi ñetti xaaj ñu ne ñi nekk ci kaw ñooy sëriñ si nuñ koy wax suñu làkk mooy clergé lu clergé moom moo nekkoon ci kaw ñi nekk ci digg bi mooy ñi nga xamante bi ne ay noble lañ la la la noblesse ñi nekk ci suuf ñi mujj ñoom ñooy le tiers état léegi kenn ku ci ne ñu ne fi nga bokk mënu faa génn dem feneen ci noonu ñi nga xamante bi ne ñoom ne ñooy tiers état ñooy quatre-vingts pour cent ci population France bi ñu demee ba mu ne ah lii kan maanuwut ndax askan wi dañ leen a xaaj ay catégorie ci juddu la ñu wuute kon ñu ne ñii ñoo gën ñii ci noonu lañ xeexe loolu def seen révolution taxawal république léegi ci noonu lañ waxe ne tous les hommes naissent et demeurent libres et égo en droit ñëpp daal léegi ñoo yam am ay droit yoo xamante bi dañ ko am ndax ay nit lañ waaye loolu déclaration des droits de l'homme dañu wax ne looloo tax ñu bari di wax ne France mooy pays des droits de l'homme léegi bo bi ñuy def noonu looloo tax fi mu nekk nii dëkk yu bari di jël république di ko teg daf ne mooy li gën ca booy xool bi ñu taxawalee république dañu waxoon ne léegi ñëpp a yem waaye ci boobu noonu maanaam boo demee États-Unis am na lu ñuy wax ségrégation boo demee Afrique du Sud am na lu ñuy wax apartheid boo ñëwee Sénégal wala Afrique noire dafa dafa amoon lu ñuy wax maanaam le si le le régime ou bien le code d'indigénat maanaam bu fekkee ne yow sénégalais nga wala malien nga wala ivoirien nga doo bokk doo am même droit français bi nekk France te ñoom dañu wax ne ñun ñëpp ñoo yem nga xam ne kon ci biir république française wut nañ ñoo xamante bi dañu wax ne ay citoyens lañ ñu xam ne am na ñoo xamante ne ay indigènes lañ ay sujets lañ kon déjà égalité bi ñu wax respecté wuñ ko teyit déclaration bi ñu defoon dem nañ ba mu yàgg seen ab ministre jamono yooyu 1885 Jules Ferry nekkoon ministre wax ne il faut dire ouvertement qu'en effet les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures je répète qu'il y a pour les pour les races supérieures un droit parce qu'il y a un devoir pour elles elles ont le droit de civiliser les races inférieures Jules Ferry nekk ministre ci déclaration bi ñu defoon 1800 1789 lañ def déclaration des droits de l'homme wax ne ñëpp a yem ab siècle après 1885 ñu génnaat ci ñu ne léegi nit ñi yematuñ am na li ñuy wax ay race inférieure am lu ñuy wax race supérieure tubaab yi ñoom ñooy race inférieure ñoo féete kaw nit ñi ñuul ñi ak ñeneen ñoo féete suuf ñu wax kon déclaration bi ñu defoon génnaat nañ ci te bu ñu xoolee ñun ci l'islam yàlla def na déclaration des droits de l'homme ca ba mu ko defee ba léegi lu ëpp junni at moo ëpp déclaration française ci yàlla mus ci dellu ginnaaw wax ne yaa ayyuhan naasu naa xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa ja'alnaakum shu'uban wa qaba'il li ta'arafu inna akramakum indallahi atqaakum yàlla def déclaration boo xamante ne wax na yéen ñëpp yéen a yem ay droit li ngeen di gënante mooy ak yàlla mus ci dellu ginnaaw kon ñun ci ci diine l'islam xamoon nañ déclaration des droits de droit de l'homme nit ñoo xamante bi ne société bi jaaduwul niñ ko tëralee ñu ne léegi na ñëpp yem lislaam defoon na loolu bu yàgg kon idéologie yi ñu amee li ñu waroon mooy xool ñun suñu aada wala suñu diine wala suñu ngëm-ngëm naka lañ mën a taxawalee ay idéologie politique yoo xamante bi ne moom moo gën a yelloo ak barab yi barab bu mel ni Sénégal wala fu mel ni ab dëkk boo xam ne fa ëpp ay gëm ay gëm ngëm ñoo fa nekk bu ñu xoolee tamit ñi nga xamante bi ne dañ leen a jël def leen ay référence ci ci ay philosophe wala ay nit ay politiciens yu mag nga xam ne booy xool li ñu wax le siècle de lumières maanaam bu ñu nee siècle des lumières mooy siècle boo xamante bi ñoom ñoo leeral àdduna bi leeral ndax dañoo fekk àdduna bi lëndëm ñu leeral leen waaye bu ñu xoolee ñoom ci seeni gisin est-ce que mënuñu mësuñu mënuñu leen a xeeb ndax boo xoolee ñi ci gën a màgg ndax bu dee fu mel ni France ci ci siècle des Lumières boo ci tuddee Voltaire Voltaire moo ci gën a fés ca Voltaire boo liiree ci am mbindam am na lu ñuy wax euh, traité de métaphysique traité euh, traité boobu noonu ab livre la bu mu bind Voltaire mu ne les blancs sont supérieurs à ces nègres comme les nègres le sont aux singes maanaam bu ñu ne kii moo leeral àdduna bi mu wax lu mel nii maanaam ñu ne philosophe bu mag la mu taxaw ne nit ñu weex ñi ñoo raw ñoo féete kaw nit ñu ñuul ñi comme ni nit ñuul ñi féetee golo yi kaw ñu ne kii moo leeral àdduna bi jël philosophie am jël idéologie am bëgg ñu ko imposer bu ñu xoolee tamit ki ñu wax Montesquieu Montesquieu ci benn téere bu mu bind de l'esprit des lois lool tamit lu mel noonu la wax ndax dafa wax ne on ne peut pas se mettre dans l'idée que Dieu qui est un être sage ait mis une âme surtout une bonne am dans un corps tout noir. Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes. On commencerait à croire que nous, nous ne sommes plus nous-mêmes chrétiens. mu wax ne mënuñu nangu yàlla mu baax mii di jël ay yaram yu ñuul di ci def di ci def ruux yàlla mënul jël yàlla ni mu baaxee mënul jël ruux di ko dugal ci yaram wu ñuul. mu ne loolu nag bis bu ñu demee ba commencé koo gëm ñu nekkatuñu ay chrétien maanaam Montesquieu moom moo bindu loolu ca bokk na ci li ñu wax philosophe de lumière bu ñu demee ci benn philosophe anglais David Hume moom dafa wax ne la nature n'a doté le nègre d'Afrique d'aucun sentiment qui ne s'élève de la niaiserie les noirs sont si bavards qu'il qu'il faut les séparer et les disperser à coups de bâton maanaam mu ne nit ñu ñuul ñi maanaam amuñu lu féete kaw lu lu ak gàtt xel te aw yat rek yat coup de bâton aw yat rek mooy moom moo leen mën a comme ay animal moom nga mën a yor pour mën a leen a guider kon ci loolu dañ ko doon ay misaal mais mën nañ ci wax ay wax yu dul jeex bu ci gën a ñaaw sa moroom nga ne bii te ñoom tey loolu loolu moo ñu topp ba léegi tey ji boo demoon fu mel ni Chine wala nga dem fu mel ni France wala États-Unis foo dem am nañ li ñu wax idée ci nit ku ñuul koo laaj ko wax ni ñëw Afrique wala musul gis nit ku ñuul sax lam lay wax mooy nit ku ñuul ku gàtt xel la ku taq la day xeeñ parce que loolu philosophie yi ñu doon diglu moo ko waral ndax ñoom dañoo amoon autorité mi ngi mel tey ñun bu ñu liiree mbindum Sëñ Touba fi ne Voltaire boo ko tuddee France dañ jàpp ne ab ab yonente la te koo xamante bii ne boo mënee wax ju wax ju ñàkk fayda ñii wax ju suufee nii man jàpp naa ne ñun tey jii boo demee boo boo moytuwul ku doon xool Sénégal da nga fi gis am mbedd mu ñu tuddee ndax Jules Ferry mi ma doon wax sànq Jules Ferry daf ne ñun ay race inférieure lañ te boo demee Dakar tudd nañ ko fa am mbedd kon lan moo tax ñoom ñu xeeb ñu ñu ñu jël leen seen idéologie seen ay gëm-gëm di leen imposer jàpp na ñoom ñoo ñoo leeral àdduna bi ñoom ñoo xam ñoom ñoo jiitu te bu ñu comparer ak suñu société ni meloon 1776 Thierno Souleymane Baal def na révolution avant la révolution française ci révolution boobu mu teg constitution boo xamante bi ne maanaam dafa wax ne na ngeen fal ku ngeen gis ngeen fal ko mu mu commencé jël alul réew mi na ngeen ko wàcce fal gi ngeen di fal tamit bu mu nekk lu ñuy donn na ngeen koy wate maanaam imam bi tamit na ngeen koy tànn ci giir yu wuute waxaat tamit ne maanaam na ngeen di tànn ci tamit critère ci critère wu man-man waaye bu leen tànn ci beneen critère nga xam ne moom moo jiitu révolution française am organise sociale am état bu organisé wu bu ñu demee tamit ci histoire mën nañu gis ne li ñu wax empire de Jolof empire de Jolof empire la bu mag booba mooy mooy yilifoon Kayor yilifoon Njambur yilifoon Bawal yilifoon Sine waaye ca boobu noonu am nañ capital boo xamante bi ne yang-yang la nekkoon am tamit système politique am tamit système militaire amoon nañ ay forte ay forteresse loolu noonu ñoom ca booy xool même système bi la booy xool Kayor. ci benn xeex bu bu amoon ci diggante lali ku ñu wax euh, ku ñu wax lali euh, fuli fàkk njaay ak Amari Ngoone Sabel ci lañ xeex Amari Ngoone Sabel gañe ko daal di am indépendance ci Kajoor daal di jël indépendance Kajoor Kajoor tamit bi mu amee indépendance moo colonisé Njambur Njambur gis ne waa Kajoor ay ceddo lañ ñoom ñun ne ne ñun ay jullit lañ kon faaw ñu xeex ba am suñu indépendance ñu xeex bu ñu demee Bawol noonu la xeex ba am indépendance mais empire li ñu wax empire benn colo benn état bu mag amoon na Sénégal am système politique am organisation am lépp lu tax kon ñu ne loolu amoon Sénégal amoon Afrique am na benn livre bu Cheikh Anta bind tudde ko l'Afrique noire précoloniale maanaam l'Afrique naka nan la meloon avant tubaay bi di fi ñëw livre boobu boo ci lire Cheikh Anta Diop day wax système politique bi amoon Sénégal ñu ne kon lu tax ñu ñàkk loolu colonisation moom moo tax ndax dañu wax ne colonisation day day aliéné nit ki ndax ñi ma doon wax sànq lu mel ne ay Voltaire ay Montesquieu ay euh, Jules Ferry tey boo demee Faidherbe ab statue ma nga Saint-Louis te fu indépendance wala révolution fu mu am li njëkk a def mooy daanee statue yi ñu ñu notoon ca tey seeni tur ñoo fi nekk ba léegi boo demee sa Dakar mbedd mi gën a mag euh, général de Gaulle lañ ko tuddee loolu noonu mooy wan nekkoon kon aliénation bi ba léegi dañul dañu wax ne boo jëlee askan wu ne buñ koy misaal dañu wax ne dafa nekk ci ñetti tabax tabax bu njëkk bi ñi nga xamante bi ne ñoo féete kaw di ay li ñuy wax élite yàlla sàmm leen ci seen maandu ci seen xam ñoom ñooy nekk ci kaw tabaxu ñaareel bi étage ñaareel bi dañu wax ne ñi nga xamante bi ne ñoom ñooy ay ay ñu ñu am ay métier ñoo xam ne qualifié nañ ci benn métier ñoom ñoo fay nekk tabaxu bu mujj bi nag ña fa nekk mooy ñoo xamante bi ne amuñu métier jànguñu amuñu benn vision seen àdduna léegi nag ñu ne colonisation bu duggee ci ab dëkk tabax étage bu njëkk bi li ñuy wax élite élite bi lay rey da leen di rey wala mu exiler leen comme ni ñu ko gisee Sénégal buur yi fi nekkoon sëriñ si fi nekkoon ñu rey leen ñu ñu exiler leen ñeneen ñi fi nekk ñu def leen li ñuy wax aliénation assimilation assimilation nuñ ko defee ci école lañ ko defee ndax boo xoolee école yi njëkk am Sénégal Faidherbe moom moo ko def en 1855 la Faidherbe bu taxawal école yi njëkk am Sénégal tudde ko école des otages école boo xamante bii ne fu ñu dem bu ñu rayee buur ba fa nekk wala sëriñ ba fa nekk dañuy jàpp ay doomam bu ñu ñëwee dugal leen ci école yooyu yàq maanaam seen bopp bi li ci nekkoon ñu dindi ko defaat ci leneen ca gis nañ ne bu ñu xoolee programme yi école yi amoon danañ gis loolu ndax am na koo xamante bii ne euh, ñu ngi koy wax Edgar de Trentignan Euh, commandant supérieur la woon nekkoon na Sénégal nekkoon na tamit na gouverneur Sénégal moom li mu wax daf ne ci école yi daf ne au Soudan nous sommes en présence d'une population dont après la conquête militaire la conquête intellectuelle et morale est notre objectif il faut donc tenter de la modéliser successivement de la emparer de son esprit de lui imposer notre marque notre empreinte particulière l'instrument obligatoire de transformation est naturellement le langage il faut apprendre notre langue aux indigènes mu wax ne école bi ñu taxawal mooy école des otages comme def nañ li ñuy wax conquête militaire léegi conquête intellectuelle moo ci des fexe ba soppiwaat leen tëggaat nit ñi fi nekk dind li nekk ci seeni xel defaat ci leneen fexe ba bañ xalaat ni ñuy xalaatee mu ne loolu nag li ci gën a gaaw mooy jàngal leen suñu aw làkk moom kilifa la autorités yi fi nekkoon mën nañu gis koo xamante bi ne maanaam directeur école la woon ci sa fii nii ci école li wax école des otages mu tudd Louis Blanc la tuddoon moom it lool loolu la wax dafa wax ne nous n'avons pas à instruire des jeunes noirs nous avons surtout à créer des français suñu warugar du jàngal du jàngal nit ñuul ñi pour ñu xam mais suñu warugar mooy ñu soppi leen def leen ay français te moom directeur école la woon nga xam ne moom dafa bind ab livre pour jàngal xale yi liir livre boobu bi ñu ko bindee livre bi dañu wax ne quarante cent quarante deux pages la am quatre vingt ay ay ay dessins leçon bi ci njëkk leçon bi njëkk ci livre bi li mu ci def mooy maanaam drapeau France lay jàngal africain yi mu wax ne ma nouvelle patrie aujourd'hui c'est la France je suis français je placerai tous les dimanches un drapeau tricolore sur le haut de ma case je dirai vous regardez ce beau drapeau maanaam dafa wax ne maanaam ba bis bu ne dimanche bu ne damay jël drapo français takk ko ci sama ab néegu ñax di wax xale yi xool leen drapeau bu rafet bii nii mooy drapo bu France kii nii wax lii moom directeur école la woon di ko sant nit ñi ñu di ko def kon gis nañ ne école bi fi taxawoon nekkutoon école boo xamante bi ne danoon jàngale xam-xam waaye dafa ñëwoon pour soppi xelu nit ñi def leen ay tubaab looloo tax système bi ñu amoon bu njëkk ñu ñàkk ko yàq ñu yàq yàq ko bi ñu demee tamit ñu leen fi wutu jàpp ne bu ñu toppul tubaab yi maanaam du ñu dem bàyyi li ñu amoon loolu nag pour autorité boobu noonu ma doon wax ñu joxe ci ay misaal yoo xamante bi ne nit ki dina ko xam mu leer moo gën ñuy dugg ci ay théories yoo xamante bi ne xam naa ne dana xaw a jafe ci nit ñi misaal bi ci njëkk joxe mooy ab armée maanaam tey jii boo amee indépendance li nga war a njëkk a def mooy taxawal armée nationale armée bu am doole te Sénégal ba mu amee indépendance li mu def mooy def ay accord militaire ak France def fan yi defaat nañ accord militaire ak États-Unis te accord militaire yooyu li ñu ci def ci États-Unis dañ ne amul yamukaay éternellement lay doon kon loolu li ñu ci jàngate mooy ñun fii ba àddunay tukki duñu am mukk doole yi défendre suñu bopp faaw ñu ci kenn mu défendre ñu est-ce que loolu jaadu na te gis nañ ne armée boo ko amul mënoo am souveraineté mënoo am indépendance ndax gis nañ ne Mali ba fa ab armée bu ndaw duggee bu leen bu doon ak intervention française ñoom danañ dem ba àgg Bamako daane état ba tey état africain yi Sénégal dañuy faral di wax naan am nañ armee bu professionnelle am nañ armée bu lii mais loolu lépp ay wax la armée bi moo presque armée yëpp yam ndax armée jamono ji ñu nekk ay moyen la ak renseignement ak technologie te amu ci ñaareel bi misaal biñ ci mën a joxe ci taxawaay boo xamante bi ne taxawuñ ci nañu war na taxawee mooy xaalis économie boo amee indépendance li nga war a njëkk def mooy taxawal ab monnaie li ñuy wax battre monnaie tey ñun bi ñu amee indépendance dañoo jël dañoo wéy di jëfandikoo xaalis boo xamante bi ne xaalisu France la moo ko garanti muy xaalisu franc CFA tey lu mënoon a nekk la ndax xaalis dañu wax ne depuis parce que Aristote moom moo ko moo définiroon lan mooy xaalis ñu wax na ñetti fonction principale la xaalis am bi ci njëkk mooy li ñuy wax unité de compte xaalis daf ñuy may ñu mën a wañ wàññi tey jii su fekkee dama la ameel borob téeméer damay wañ wàññi benn ñaar ñett ba muy téeméer ma fay la su fekkee dama war a fay impôt damay wañ wàññi kon li ñu wax xaalis day day tax ñu am mën a def unité de compte et de mesure tey jii dañuy permettre Sénégal at mu ne ñu ne Sénégal économie Sénégal PIB Sénégal maanaam nangam la. trois cent milliards wala quatre cent milliards wala nangam la kon fonction bi mu njëkk am mooy li ñuy wax unité de compte ñaareelu fonction bi mooy réserve de valeur réserve de valeur mooy xaalis dafay tax nga mën a jënd dara denc ko ba mu yàgg nga jaayal ko waaye bu doon xaalis dañuy wax ne ndax xaalis boo ko dencee valeur bi day wàcc ñetteel bi mooy li ñu wax day tax ñu mën a def échange boobu la nit ñi gën a xam échange fi suñu diggante su ma jënd xaalis lay joxe ñu jaay ma ko léegi ñun kon lan moo tax waruñoo mën a taxawal ab xaalis ndax bu njëkk pour nga taxawal ne dañu wax ne da nga war a am or bu toll noonu danga war a am or tey jii euh, bu fekkee ne ab banque nekk na fii defar un million war na am or bu toll noonu ci bànk ci banque bi nga xam ne xaalis bu ne ci këyitu xaalis bi dañ ciy bind ñu ne kayit wii nii ci xaalis kay aw kayit la waaye boo demee ci banque bi boo nee nañ ma ko jox or banque bi obligatoirement daf la ko war a jox or loolu mooy obligation boo xamante bi ne dafa amoon moo taxoon bi nga xamante bi ne euh, guerre mondiale bi jàll na économie lu mel ni France Angleterre Allemagne seen économie daanu seen or jeex ci lañ dindi loolu léegi ñu ne ci lañ def ay accord ak Amérique ñu ne xaalis yépp bu France bu Allemagne bu yépp léegi ci ci ci dollar rek lañ ko mën a wecceeku waaye mëntuñ ko wecceeku ci or waaye nag dollar rek la ñuy wecceeku ci or boo amee dollar moom mën nañ la kaa wecc ci or waaye boo amee benn xaalis ci dollar nga koy wecceeku kon mën nañu wax ne dollar moom moo couvrir xaalisu àdduna bi yépp loolu na nag ay nax la tubaab bi ñoom xam nañ ko moo tax ci général de bi mu demee ba xam ne lii ay nax la daf ne américains yi li ñuy defar ci xaalis ni mu toll ci àdduna bi amuñu or bu toll noonu kon faw ñu ñu wutal benn xaalis boo xamante bi ne seen du nekk seen intérêt ñoom ci noonu bi américains yi lànkee maanaam général de Gaulle en 1965 dafa jël benn avion def ci 150 millions ay billets 150 million dem États-Unis na nañ ko ko jox or bi ñu ko defee ñoom ñu jël ay toni toni or jox ko bi mu defee loolu maanaam Espagne def ko ñu gis ne kon ñoom bu ñëpp defee ni seen seen or bi jeex ndax li ñu defar ci xaalis amuñu or bu toll noonu ci noonu la ki fi nekkoon ci jamono yooyu noonu Nixon. daan léegi ñu ni suñu xaalis kenn bu fi bu mu fi ñëwati di ñu laaj or léegi daal dollar ku mën jël ku mënul bàyyi moo fi nekk. loolu nag dañu wax ne li ko may États-Unis mooy dafa nekk li ñuy wax superpuissance moo ëpp doole ci àdduna bi léegi nag puissance am boobu noonu moom mooy garantie xaalisam waaye nekkatul or boo xamante bi ne ku yor aw kayitu or ku yor kayitu dollar boo demee ci banque bi ñu jox la ko or léegi ku ko def ñu watee ña ay loi ñu def li ñuy wax cours légal ak tamit ñuy wax cours forcé cours légal mooy. ab luwa Sénégal boo yoree 1000 francs ab franc fa ab cour maanaam ab luwa mooy wax ni xaalis bii nii aw këyit la mais kuñ ko jox amoo droit bañ ko soo ko bañee yoon ñëw jàpp la loolu mooy moom la ñuy wax cour légale cour forcé mooy loo xamante bi ne kenn amatul droit dem ci benn banque naan nañ ma ko jox or ndax xam nañ ne xaalis bi ni mu bëree amuñu or bu toll noonu moo tax kon lé lépp ay loi la kon nag bu ñu xamee ne lépp ay loi la lan moo tax ñu nit comme am nañ indépendance ñu taxawal monnaie boo xamante bi ne dana tax Sénégal mën a dem ci économie boo xamante dana mën a développer ndax économie si yépp nee nañ tant que africain yi ñu ngi utiliser franc CFA duñ mës a développer duñ mës a tabax économie bu baax lan moo tax ndax dañu wax ne li ci njëkk mën nañ jox ay missal li ci njëkk mooy dafa wax obstacle lay nekk à la compétitivité li ñu wax compétitivité maanaam bu fekkee ne danga nga ay nit ñuy course ñëpp di daw ñun bu fekkee ñun ñun yor franc CFA bu ñu daw dafa mel ni dafa am ku xëcc suñu mbubb di ñu xëcc pour ñu jëm ginnaaw kon ñeneen ñoo ñu raw ndax loolu li ko waral mooy suñu xaalis dafa nekk xaalis boo dafa fort ndax dañ ko indexé ci dollar dañ ko indexé ci euro te dañu wax ne boo demee ci marché mondial bi bu ñu jënd ñun par exemple pétrole wala ñu jënd gaz wala ñu jënd dara ci dollar lañ koy jëndee kon boo yoree franc CFA état bu Sénégal faw mu wecciku ko ak euro. dem ci marché mondial bi jëndi dool jënd jënd pétrole ñu ne yow bu fekkee ne danga nga yor xaalis bu am doole ndax xaalisu Sénégal fi ne franc CFA boo demee ci marché mondiale dañ koy tuddee x franc fa x mooy comme comme li ñuy faral di wax plainte contre x mooy xaalis boo xam ne kenn xamu ko pour ñu mën ko jënd faw ñu jël suñu franc CFA yi wecc ko euro après soo mën a jënd euro nag dafa am doole moo tax bu ñuy jënd. te bu ñun bu ñuy jaay gerte gi ñuy jaay wala coton bi wala café gi ñuy jaay xaalis bu ñu koy jaayee mooy dollar kon ñu ne ñun bu ñuy jaay dañuy perdre ci dollar bu ñuy jënd dañuy jënd dañuy perdre ci euro ñu ne kon du ñu mas a développer tout le temps dañuy liggéey pour ñeneen ñi loolu moom lañu wax day nekk obstacle ci compétitivité beneen bi mën nañ ci jox misaal day nekkaat li ñu wax taux de ration ration mooy banques yi bor yi ñu leble boo demee fu mel ni unis boo demee fu mel ni Afrique du Sud wala nga dem fu mel ni Europe bu ñu jëlee Afrique du Sud Afrique du Sud banques yi lebal gi ñu leble xaalis dañu wax ne dana participer cent cinquante pour cent ci économie bi bu dee bu dee fu mel ni Europe ëpp na cent pour cent waaye boo ñëwee Afrique ñu yor franc fa trois pour cent la te loolu li ko waral mooy franc CFA kon loolu tamit luñ ab gàllankoor la ba tey beneen bi mooy li ñu wax. commerce bi war na am ci ñi koy utiliser quinze pour cent kon ñoom xam nañ ne li feek ñi ngi ñi ngi jëfandikoo xaalis bii nii duñ mës a am économie bu baax duñ mës a am maanaam ab développement xam nañ ko waaye suñ autorités yi duñ ko ñemee duñ ko ñemee dindi am na ci loo xamante ni ay accord la yoo xam ne dañ ko signé ak France muy bi ci njëkk mooy xaalis bi ñu yor dañ ko war lu mat par exemple bu Sénégal li ñuy wax réserve de change 40 pour cent wala 50 pour cent da ko war a jël yóbbu ko trésor public français denc ko fa. loolu François Hollande sax ndax dañu wax ne tey jii bu ñu xaymaa xaalis boobu noonu bi woo e am France ci ñu ngi toll ci 8000 milliards 8000 milliards yoo xam dafa tëdd foofu France di ci liggéey ñun ñu gën leen ko soxla gën leen a ndool waaye faw ñu teg ko pour mën ñu garanti nga xam ne François Hollande sax bi mu fi ñëwee dafa wax ne africains yi tax du ñëw. jël ci seen xaalis boobu noonu pour mën ci liggéey financement ci loolu nag doo xam ba xam ab discours la bi mu wax ci kaw di wax leen ci suuf wala boog suñu autorité yi ñoom ñoo ñàkk fayda ba duñ dem jëli xaalis boobu noonu kon réserve boobu noonu daf ñuy tee mën a dem ci kanam ah am na ci li wax parité fixe maanaam xaalis yëpp dañu yéeg ko wàññi waaye franc CFA moom du wàcc fi mu nekk rek lay nekk ci loolu dañuy wax ne baaxul ci ab économie ndaxte buñ ko defee économie boobu noonu mën na toll ci crise wala muy toll ci épanouissement mais duñ mën a euh, stabiliser xaalis bi ndax xaalis fixe rek la kon gis nañ ne xaalis bi ñu yor mënul tax ñu am développement waaye France comme ni ma wax sànq maanaam dañuy wax leneen waaye wax wax leneen ci suuf ndax bu ñu xoolee maanaam am na ay président africain yu génnoon ci franc CFA mais dañ leen coup d'état lu mel ni président bu Togo Sylvanus bi mu génnee ci franc CFA dañ kaa coup d'état ci saa si trois jours après rek dañ kaa coup Modibo Keïta tamit bi mu génnee ci franc CFA moom dañ ko daal coup d'état saa pour imposer waat leen xaalis boobu noonu kon mën nañu wax ne peut-être ñoom dañuy wax dara ci kaw di wax dara ci suuf beneen misaal bi ci mën a joxe mooy ah, ñu yor ay entreprise ci biir réew mi entreprise yooyu noonu lu tax mënuñu leen a jàppale bañ développer ab économie bu baax waaye ay entreprise yi jàmbur la jàppale bañ gañe lépp gis nañ ko ci autoroute à péage autoroute moom bu fekkee ni xam nañ ni mu doxee yow da nga yéemu ci yàlla ne ñun suñu autorités yi lan moo leen dal ndax dañu wax ne autoroute à bi ñu ngi ko defaree trois cent quatre-vingts milliards virgule deux trois cent quatre-vingts milliards lañ ko defaree trois cent milliards yooyu état bu Sénégal moom moo participé trois cent dix-huit milliards Eiffage participé soixante et un milliards kon Sénégal moo ëpp doole fopp lim participer ci ci tabax gi waaye teewul loolu Eiffage Sénac SA moom mooy exploiter autoroute à pendent pendant 39 ans bi ñu calculer li muy gañee dañu wax ne ci loolu dana ci gagné ci diir boobu noonu 422 milliards dana ko ci gagné nga xam ne Sénégal moom day moom mi nga xam ne moom moo financé moo financé projet bi à bi wëlbati ko jox ko ab jàmbur moom mu di ko exploiter di ci gagné loo xamante bi ne mënoon nañu mënoo mënoon nañoo jox ko état bu Sénégal mu exploité ko wala ab entreprise sénégalaise bu ko defee xaalis bi reste fii nii waaye gis nañ ne ñoom jox ko ay tubaab moom moo gën ci ñoom wala mooy li ñu jàpp xalaat gis nañ ne kon foofu noonu tamit seen warugar wi ñu waroon a def defuñu ko foofu ndaxte koo xamante bi ne 61 milliards la dépensé dem gagné 422 milliards kooku lim gagné ëpp na. Sénégal ci diir boobu yëpp la wax ne ay TVA rek lay gagné TVA yooyu bu ñu ko xoolee 72 milliards lay doon gis nañ ko tamit ci pooru Dakar Bolloré tey ji Bolloré moom mooy ki gën a riche France te dañu wax ne 80 pour cent ci bénéfice bi mu def mu ngi koy defee Afrique lépp bu ñu gisee ñoom ñoo koy jox euh, marché yi léegi. yooyu ban ban gàncax la mën a am ci àdduna bi boo xoolee ngàncax yi mën a am mooy ne alali àdduna bi buñ ko xaymaa fi nekk nii dafa dafa ay nit ñu néew ñoo yor ñoo yor alalu àdduna ndax dañu wax ne tey jii 48 pour cent ci richesse mondiale 1 pour cent ci 1 pour cent ci population mondiale ñoom ñoo ko yore 52 pour cent 20 pour cent yi ñoom ñoo ko yore nga xam ne kon dañu wax ne 80 pour cent yi 80 pour cent population yépp ci àdduna bi ci pour cent richesse bi rek la ñuy la ñuy séddoo nga xam ne dañu wax ne ñi ci des ñëpp loolu nag li ko war a mooy li ma wax ay entreprise multinationale yi nga xamante bi ne dañuy am fii am France am fu am marché am ci àdduna bi rek ñu fex ko gagné bokkoon na ci contre accord yi Sénégal am ak France ci franc CFA mooy li ñu wax maanaam euh, libre circulation des capitaux maanaam fi ne France ak Sénégal dañoo am li ñuy wax libre circulation des capitaux bu ay alal ju bari jógee Sénégal di dem France duñ ko contrôler buy ñëw fii tamit duñ ko contrôler waaye daanaka dara du jógee fële ñëw fii ñoom bénéfice yi ñuy def yépp seen capitaux yi buñ koy yóbbu kenn du ko contrôler ndax dafa bokk ci accords loolu mooy tax ñu mën a jël patrimoine bépp yóbbu ko de euh, transfert ko ay virement te kenn du ko contrôler ndax dafa bokk ci accords yi loolu jàpp naa ne lu ñu war a xoolaat la lu ñu war a jàngat la ndaxte. réew mi metti na te li ko waral mooy dañoo jël li fi baaxoon jox ay jàmbur kon suñu autorités yi war nañoo taxawaat xoolaat politique économique bi ñu def bu ñu xoolee même ci France Télécom dañu wax ne moom bis bu ne dana gagner 3 milliards ci Sénégal 3 milliards nga xam ne at mi kon dana ci gagner plus de 1000 milliards te loolu dañu wax ne ci weer wi ñu nekk nii ci la Sénégal war a renouveler waat contrat ak France Télécom kon war nañ ci mën benn entreprise boo xamante bi ne entreprise nationale la ñu gis ne mi ngi def ay bénéfices yu ay plus de 1000 milliards man nañ ko jëlaat nanguwaat ko jëlaat à 100 pour bénéfice boobu noonu ñu koy def ci suñu réew waaye defuñu ko dañ ko bàyyiwaat tubaab bi loolu moo tax sax xam naa ne Fran France Télécom pour neexal Sénégal euh, jamono yële ci ginnaaw 4G li ñuy wax 4G biñ leen ko bëggee jaay dañ ne woon duñ ko jëndee 30 milliards duñ ko jëndee 40 milliards waaye fan yi gis nangu naa fay. 30 milliards yooyu ci man li ma xalaat mooy comme gis na ne contrat mi ngi waaj jeex pour neexal autorités yi la gis nañ ne tamit ci seen taxawaay ak li ñuy wax institution internationale lu mel ni banque mondiale banque mondiale moom moo yàq Afrique bu ñuy wax ay banque mondiale ay FMI ci te loolu économistes yëpp ñoo ko wax te ñoom xam nañ ne suñu autorité xam nañ ne ñoo ko yàq waaye ñëmuñoo ni ñu ko yàqee mooy tey ji banque mondiale bu lay lebal danaan dalay teg ay conditions bokk na ci Sénégal bu dee fu mel ni Sénégal danaan yow Sénégal amoo droit jàppale sa ay baykat li ñu wax subventionner les les agriculteurs amoo droit jàppale leen amoo droit tamit bay lu dul gerte ab tamit say say say entreprise publique da nga koy privatiser da nga koy jox ñeneen ñu yor ñu yor ko ca tere gi mu leen tere ñu subventionner seen ay baykat dañu wax ne maanaam Europe ak États-Unis li ñuy jàppale seen ay baykat bu ñu ko xaymaa moo ëpp moo ëpp richesse su Afrique bi yépp li Afrique nekk ci alal yépp bu ñu xoolee ñoom li ñu jàppale seen baykat moo ëpp kon lan moo tax ñun ñu ñuy tere ñu jàppale suñu ay baykat te ñoom ñu ngi koy def lan moo tax ñu ñuy wax fu mel ni Sénégal ñu la bul bay ceeb bul bay dugub bul bay mboq mais del bay gerte dem fu mel ni Côte d'Ivoire ne ko del bay kafe rek dem fu mel ni Ghana ne ko del bay coton rek nga xam ne africain bi ñu leen déglu dem nañ ba fi ñi ay jamono léegi mii ngi tane bu njëkk ay xiif moo fi daan am nit ñi dee parce que dañoo bàyyoon li daan dundee di bay leneen te gis nañ ceeb mën na fee ñor lu tax ñu bàyyi loolu di wax li leen banque mondiale di def kon jàpp naa ne loolu noonu ay misaal la yoo xamante bi ne dañ ci doon wane ne am na ci lu bari loo xamante bi ne seen ay warugar la yoo xamante bi ne waroon nañ koo def taxaw ndax comme ni ma ko waxoon ci tàmbali bi dañuy wax ne la déclaration des droits de l'homme dafa wax ne déclaration des droits de l'homme et du citoyen citoyen mooy nit ki dañu wax ne amul doole waaye état citoyen état bi mu nekk citoyen moom mooy taxaw défendre ay ay intérêt ba kenn du ko jël ci moom kon suñu état moo war na taxaw suñu intérêt politique suñu ay droit suñu ay intérêt économique suñu religion yépp ñu taxaw di ko defendre ba kenn duñu ko yàqal ba kenn duñu ko nangu ci ñun waaye gis nañ ne ci misaal yu bari yuñ joxe maanaam euh, liñ ci war na def des na lu bëree bari léegi buñ ñëwee ñun ci njàngaleem Serigne Touba comme waxtu waa ñu bëgg a xat mën nañ ci jël ay misaal yoo xam ne mën nañ ci taxawal li ñuy wax ab philosophie politique wala ab vision politique ndax Serigne bi bi mu ñëwee li mu njëkk a def mooy taxawal ay cité cité dañu wax ne l'acte politique bi njëkk ci nit mooy mu taxawal ab dëkk dëkk boobu tamit li koy li koy li koy lal mooy ngëm yàlla ngëm yàlla moo koy lal maanaam tey loolu noonu booy xoolee même bindkat yi tubaab yi sax maanaam loolu lañu wax booy xoolee commune mel ni Rousseau ci contrat social bi mu def chapitre ba mujj maanaam mi ngi ko tuddee la religion civile boo demee ci Platon Platon ci ab benn mythe bu mu doon def lu ñu wax mythe de Gygès daf daf ko tuddee mythe de d'invisibilité maanaam mythe boo xamante bi ne kenn du la mën a gis invisibilité mooy koo xamante bi daf ko interpréter ndax dafa wax ne ci mythe bi dafa wax ne ab sàmmkat boo xam ne da doon sàmmal ab buur ba mu yàgg mu for ab jaaro jaaro boo xamante bi ne daf ko daf ko bu ko bu wëlbatee jaaro bi kenn du gisati nit ki moom kenn du ko gis moom dana gis nit ñi waaye moom nit ñi duñ ko gis mu ne nag bi mu demee ba xam ne am na pouvoir boobu daa daa dem ci saa si ray buur bi nekk buur daa di takk jabaru buur bi mu ne kon li ñu wax invisibilité maanaam nit ki boo demee ba kenn du la mën a gisati li tax nit ki baax wala tegu ci yoon wala li ëpp ci nit ñi li tax ñuy respecter loi bi mooy dañ leen di surveiller dañoo xam ne bu ñuy jalgatee loi bi yoon dal ci seen kaw mu ne kon nit ci ñu ëpp ci ñoom bu ñu demee ba xam ne bu ñu defee lii dara du leen ci fekk wala kenn du leen gis dañ ko daal def ci saa si bu ñu gisee bu ñu ci gisee seen intérêt Platon daan ne kon faw ñu taxawal diine joo xamante bi ne dañuy théoriser ab ab ab ab yàlla yoo xamante bi dañuy fexe ba gëm nit ñu ne foo nekk yàlla jooju mi ngi lay gis. mu ne kon diine mënul ñàkk ci ab état ku bëgg a taxawal état bu dëgër faw nga am diine Rousseau tamit loolu la wax kon gis nañ ne même tubaab yi nga xam ne ñu ngi xeex diine xam nañ ne ngëm yàlla ndax tey ji boo demee France dañuy wax maanaam la morale laïque morale boo xam ne daal jëlewuñ ko ci yàlla jëlewuñ ko ci yonente waaye ñun ñoo ko théoriser suñu bopp kon ñoom dem nañ ba xam ne maanaam nit ki faw mu am man bu ma nekkee ci ab néeg ma xam ne yàlla mi ngi may gis bu ma nekkee fenn ma ci bàyyi xel yàlla loolu moom mën a téye ndax mënuñu citoyen bu ne ñu jël ab gendarme mu ànd ak moom di ko surveiller fu mu nekk kon faw ngëm yàlla nekk ci xolu nit ñi wala moral wala éthique moo tax sëriñ bi maanaam cité yim taxawal barab yim taxawal maanaam ci diine moo ko lal laïcité maanaam lu xew la mais jàpp naa ne boo xoolee li ko waral France mooy France euh, la fa nekkoon diine ja fa nekkoon mooy diine christianisme dafa faroon état bi ku nekkul catholique amoo droit dund France nga xam ne ñi nekkoon ay protestants ñi nekkoon ay juifs ñëpp dañ leen doon dàq ñuy génn France bi ñu demee ba def seen révolution ñu ne léegi kon état bi du parparloo mooy laïcité loolu moo nekkoon cosaanu laïcité état bi léegi ñëpp lay yemale moo tax ci biir déclaration boobu noonu article 10 dafa wax ne nul ne peut être inquiété pour ses opinions même religieuses léegi daal nit ku ne xalaat boo am bu la neex nga jëfe ko même même diine yi loolu moo nekkoon cosaan li waaye dafay li ñuy wax day dox di dem ba mu yàgg en 1971 1771 ñu def liberté des cultes ñëpp am nañ droit gëm lu leen neex en 1881 Jules Ferry daal di def école bi mu nekk laïque bi ñu demee ba 1905 ci lañ def séparation de l'État et de l'Église en 1959 ci lañ maanaam Jospin mu wax ne léegi am nañ droit def pluralisme dans l'école kum neex muuru kum neex 2004 nag ci lañ xaw a sévérat daan ne léegi kenn amul droit muuru ci place publique yi wala ci école yi yooyu noonu kon laïcité tàmbali ba liñ ci jublu woon mooy. fexe ba état yi bañ am am parparloo ci di ci diine yi fi nekk képp ku ne ku nekk juif ku nekk protestant ku nekk catholique maanaam nga dund sa diine mais kenn du la si dàq kon ñun état bi ñu war a taxawal ñu sëñ ci sëñ ci njàngaleem Serigne Touba mooy xam-xam moo ko war a lal loolu gis nañ ko ci alxuraan aay bi njëkk wàcc mooy iqra bismi rabbik allazi xalaq xalaqal insana min alaq iqra wa rabbukal akram xam-xam bokk na ci li sëñ bi jox njariñ lu am doole importance bu mag a mag ñu war ko fonkaat gën koo def ci suñu ab politique moo tax mu wax ne waj'alhu da'ban maskana ta'allum sama sama dëkkuwaay na nga ko def muy ay place u jàngukaay place u xam-xam wa mawdi'al fikra maanaam place yoo xamante bi ne dañuy def la réflexion la méditation ndax sëñ bi li mu wax mooy wal tukassir al fikrata fi l xalaayiqi banda taalumika la fi l xaaliqi maa ngi lay digal nga bëri looy xalaat ci mbindeef yi waaye bul xalaat ci aji bind ji yonte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne tafakkaru fi maxluqaatihi wala tafakkaru fi zaatihi xalaat yooyu noonu tey jii booy xool invention muy avion muy oto muy ay radar lépp li tubaab yi créé ci xalaat yooyu lañ ko jëlee xalaat ci animal wala ci nature bi ba ba ba créé ci dara ñun digal nañ ñu ko yonte bi sallallahu alayhi wasallam digal ñu ko sëriñ bi digal ñu ko te it mu nekk loo xam ne dana tax suñu ngëm dëgër danañ dem tamit ba man cee amaat création ak invention kon lan moo tax ñun duñu xalaat duñu gën a sukkandikuwaat ci njàngalem sëñ bi pour taxawalaat gën a fonkaat xam-xam gën a fonkaat jàng ci ndaw surtout ndaw ñi nga xamante bi ne sëñ bi dafa wax ne wala takun fi kulli yawmin tarika ta'aluma maanaam bul bàyyi mukk jàng ci bis bu ne tey jii bu ñu xoolee Sénégal ndaw ñu ëpp ci sport lañ leen pousse ci sport boo demee ci lu mel ni dëkk yu développé yi fu mel ni États-Unis ci ay université lañuy lañuy gën a defee sport lu mel ni basket bi wala yooyu noonu ñun nag fii li ñuy wax làmb tey jii njariñ la war na am sax du ko am ndax booy xool làmb dañu wax ne mën na wane nit ku am fit nit ku am jàmbaar nit ko xarañ nit ko am doole waaye tey jii booy seetaan làmb li ñu ci gën a seetaan mooy liñ ci gën a gis mooy ak njabar ak tamit ay xarfa xuufa ak ay sëriñ ak yooyu noonu nga xam ne loolu day def jeexit sax ci askan wi nit ki jàpp ne wala ndaw li jàpp ne su demee ba wut dara waru ko wut ci liggéey waru ko wut ci dëggu waaye daf ko war a wut ci ab sëriñ wala njabartu wala yu demee noonu kon sport bi sax niñ koy defee maanaam njariñ la mën na jur sax du ko jur kon ndaw li li ko gën a war mooy mu fexee jàng te boo xoolee ci silkul jawahir yi sëriñ bi dafa wax ne waxaala xakim li tilmisihi i'lam annahu la anfaa laka min sadiqin waxidin wa huwa aqluka wala axasha lakk min aduwin waxidin wa huwa jahluka mu ne am na benn ku doon wax ab ndongaam ne ko maa ngi lay xamal ne sa xarit bi la gën a war mooy sak sa bi la gën a amal njariñ mooy sa xel mooy sa sa xam-xam waaye ki la gën a war mooy sa réer kon nit ci ndaw li li mu war a njëkk def mooy fexe ci réer kon ñun bu ñu taxawalee état boo xamante bi ne ngëm yàlla ak diine moo koy lal li ci war a topp mooy ñu fexee jàng xam-xam yépp tey xam-xam yépp bu am njariñ rek suñu diine ndax sëñ bi li mu wax wa maxaalukum inni ujahidu saadiqun inni li wajhillahi jalla ujahidu inni ujahidu bil ulumi maanaam ci xam-xam yi jamu la ci ulumi kon xam-xam bu ñu amal njariñ suñu société rek war nañ ko mën a jëlaat ci liggéey maanaam liggéey ni ko sens bi ko euh, bi ko tubaab bi gisee looloo tax ñoom li ñuy njëkk a def mooy fexe di placer seen alal wala di di pour mën a rek bàyyi liggéey loolu li ko waral mooy boo xoolee ci seen histoire dañu wax ne baatu travail ba travail ñu ngi jóge ci baatu tripalium wala tripalium ba nga xamante bi ne baatu latin la li muy li muy tekki mooy ab jëng bu ñu masaan bëgg a jëng aw fas pour wala am nag wala dara pour faj ko wala ab jaam pour pour pour pour ko dañ euh, tripalium lañ koy jéngee liñ ko daan jéngee tripalium la tudd tripalium boobu ci la travail juddoo ci la ci la baatu travail juddoo nga xam ne kon ñoom travail dañu gis ne punition la maanaam lu metti la loo xamante bi ne looloo tax sax bu nit di wasin jigéen bi wasin dañuy wax ne day def li wax le travail d'accouchement kon ñoom ci seen gisin travail wala liggéey lu metti la lu lu naqari la loolu ci diiney christianisme ñoom li ñu wax mooy liggéey li ko waral mooy suñu am aadama dafa def bàkkaar maanaam moo tax yàlla sanctionné ko liggéey maanaam c'est le péché originel moom moo tax nit ñi xéwal yi ñu amoon ñu ñu génn ci di liggéey waaye bu ñu xoolee ñun ci sëriñ bi ni mu gisee liggéey daf ko def comme jaamu yàlla jaamu yàlla goo xamante bi ne nit ki da ci am sa alal waaye amee ci ngërëmul yàlla am ci tiyaaba moo tax sëñ bi ñaare ci ay baatam kasbul xalaal talabul xalaal wut lu lew du wax liggéey wut lu lew lay wax kon sëñ bi bokk na ci lim ñu wax ñun ñu mën ci sukkandiku nga xam ne bu ko nit ki def dana ci gën a gis boppam gën cee sawar muy liggéey bi mu nekk ak jaamu yàlla bañ a nekk tamit loo xamante bi ne ab fardu lay nekk wala ab ab ab mbugal mu ko yàlla mbugal sëriñ bi tamit wan ne ci liggéey lañ mën a sukkandiku ba am suñu indépendance wala suñu souveraineté moo tax 48 dirham yi 48 dirham yi mu doon laaj loolu la jublu woon pour ñu mën a xam ne ci loolu lañ mën a jaare ba am suñu indépendance liggéey bi tamit booy xool mën nañu wax ne mbay bokk na ci li mu gënoon a gën a digle digloon na ko borom daal lu mu wax te ñu wax ne bay bu ñu ko doon def tey jii comme ñun suñu suñu suñu économie wala suñu science développé wul ci mbay moo gën a gaaw pour ñu développer ndax bu ñu fexe woon ba ñu am lu ñu soxla ci nag ñu koy jëndee Sénégal lu ñu soxla ci xar lu ñu soxla ci ci ay ginaar. ñu koy jëlee Sénégal waaye tey jii fu tabaski jubee rek faaw Sénégal ubbi ay frontières am Mauritanie ñëw Mali ñëw ñu mën a am xar yu doy su soxlaa tamit ci leneen ceeb dañ koy jégaan yi te loolu bu ñu ko defoon maanaam li ñuy wax ndax économie dañu wax ne ñetti fonction ñu wax économie secteur ñetti secteur moo am économie tertiaire économie primaire ak économie secondaire léegi économie primaire moom mooy mbay ak napp ak yooyu bu ñu fexoon ba mu wax ter secondaire bi day développer mooy transformation nga xam ne transformation ay milliers milliers emplois mën na ci juddoo te moo tax sëñ bi wax ñu ñu fonk mbay tey ji bu ñu amoon bu ñu amoon souveraineté ci wàllu mbay ñi ñu bari mën nañu am am xëy li ñuy bay mi bañ di yàqu ñu di ko denc di ko transformer boo bu dee lu mel ni xar yi ak nag yi mën nañ ci am meew moo xamante bi ne duñu soxlaati meew fenn bu dee tamit ci gerte gi mën nañ ci def mën nañ ci am diw wala ak ak saabu ak yeneen kon transformation bi ñu transformé li ñuy bay mën nañ ci wut créer liggéey yu bëree bëree bëri kon jàpp naa ne ñoom li la ñuy jëlee ay communiste wala jëlee ay marxiste wala ay capitalisme mën nañ ko jël ci gisin bi ko sëriñ bi gisee nga xam ne liggéey bi nit ki da tax gën cee sawar ndax ñun ñëpp ñu ngi koy fàttaliku ku mës a dem xel kom liggéey bi li muy métti métti lépp mbégte mi nga yëg ci sa xol bu liggéey bi jeexee wala boo wàccee demel ni ndax li nga jàppee li ak jàmm yàlla moo tax moo tax mu mel noonu waaye bu doon leneen na doo ko am ci li ñuy wax civisme maanaam ci njàngaleem sëñ bi ti mën nañ cee théoriser ab civisme ba nit ki am civisme bu baax a baax ndax tey jii bu ñuy définir civisme dañu wax ne le civisme désigne le respect l'attachement et le dévouement du citoyen pour la collectivité dans laquelle il vit maam nit ki mooy attachement bi muy am ci mbooloo mi ak tamit yërëm gi mu leen di yërëm ak respecté bi mu leen di respecté te loolu sëñ bi dafa wax ne anna min husnil adab an turahiya fil xalqi xaq xaaliqihim bokk na ci nit ki am ay teggin nga respecté nit ñi ngay dundal ngir jëmm yàlla waaye bu leen respecté ngir seen alal wala seen ab tolluwaay wala dara waaye respecté leen da ngir alal kon civisme bu ñuy xool respecté nit ci mën nañ ko gis ci njàng leen sëñ bi moo tax sëñ bi ne wa fa innahu min chemil akyaasi fa axbaru bi anna nisfa al aqli tawaddudu linnaasi an si tafaduli an si fadli maanaam nit ki nooyal say wax ak wax wax ju lewet nee na bokk na ci màndargam nit ku am xel ndax xalaat wax nañ ne sax ne diine buñ ko xaajoon genn wàll gi mooy am wax ju nooy am wax ju dal tey jii buñ gisee ku am res li ñuy wax ku am respect ci nit koo xam ne daa am wax ju dal dañu jàpp ne feneen la ko jànge waaye jàngewu ko ci diine wala jàngewu ko ci aada kon mën nañu gis ne li ñuy wax civisme mën nañ koo amee ci suñu dëkk ba nit ñi nekk nit ñu baax nit ñu dal nit ñu yaru ci seen wax ak seen dal moo tax sëriñ bi wax ne waa wa awidil lisaana xawlal xayri tafus bihi wa tukfa kulla dayri salamin na nga koy waxal na ko tàmmal wax ju rafet wax ju nooy wax ju dal ndax kon danga mucc ci bépp lor waaye li xew ci jamono ji mooy waxante lu bon saaga wala xeex wala xa wala wala yooyu sëñ bi moom daf ne isit tasaabubu maxa takkaasu bi min aqbahil xisaali katadaaru bi xeex moom ak xuloo moom mooy jikko yu yées ci nit ñi te Sénégal da ngay gis ñaari mag yuy xeex au lieu ñu jàpp leen dañ leen di xàjjale bàyyi leen ñu dem amul benn loi buy tere xeex amul benn loi buy tere saaga nit man maa ngi fàttaliku am na benn dëkk bu ma doon dem bi ma fa amee visa bi ma demee ci ambassade bi dañ ne boo fa demee boo fa saaga trois mois lañ lay tëj boo fi xeexee mën laa tëj trois mois bu fekkee xeex bi dañ nga ci gaañu mën na dem ba ñetti at nga xam ne ñoom fex nañ ba yar nit ñi ba nit ñi tënku ci loolu kenn du saaga kenn kenn du xas kenn ku la gis dalay respecté ba dem nañ ba tàmm loolu démb rek bi ma wàcc aéroport dama yor samay bagage di dox ab benn douanier rom benn douanier mun ma eh boy lu nekk sa saagi nga xam ne moom amul benn respect ci ci maanaam booy lu nekk sa saagi wax <laughs> ak wax ji ki nga xamante bi ne yow da nga nekk ci bunt boo xamante bi ne maanaam ku njëkk ñëw ci Sénégal image boobu mooy mooy wane image Sénégal kooku war nañ ko yar war nañ ko jàngal mu xam ni muy waxee ak nit mu xam ni muy accueillir nit waaye xamul nu muy waxe xamu ko te sëñ bi wax nañu ne war nañu am civisme war nañu am ab citoyenneté loolu moo tax ma am dévouement tamit ndax dévouement liggéey sa société am mu wax ne wa aghrina ya rabbana bi xidma lil muslimina abadan wa rahma xidma dafay bokk civisme nit ki am dévouement pour son pays ak son nit ñi muy dëkkal di leen liggéeyal di ci xool ak yàlla ji bu ñu xoolee tamit li tubaab bi wax fraternité fraternité sëñ bi wax nañu ko wax ne irham oqaya jamihal xalqi kullihim wansur ilayhim bi ayn lutfin maanaam nit ñi nanga leen di yërëm di leen xoolee bëtu ñeewande bëtu yërmande wax ne wa hablana makarimal axlaq maha tahabu bila shaqaq gis nañ ne fraternité tamit sëñ bi jàngal nañ ko kon jàpp naa ne ci ak tënk mën nañu gis ne lépp lu tubaab bi wax mën nañ ko am ci njàngaleem sëñ bi taxaw ci ab philosophie politique boo xamante bii ne mën nañ ci sukkandiku suñu réew jëm kanam ñu am ci ngërëmul yàlla ndaxte ñun suñu suñu finalité li ñu wutaleeg tubaab bi mooy dañoo gëm ne bu ñu deewee danañ dekki am beneen dund bu ñuy xaar te loolu la ko waral mooy dund dëppoo yàlla digale ñu ko yàlla sante kon ci ay tënk mën nañu wax ne loolu lañu loolu lañu doon wax di wax ne lépp loo xam ni jub na ci ñoo xam ne ci kàttanu yàlla subhanahu wa taala lu ci dëng ci suñu ñàkk xam ak suñu xam-xam bu gàtt wasalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum nuyu di leen sant bu baax ci teewaay bi di sant bu baax mbokk mi nga xam ne moo doon def waxtaan ci thème bu am solo bi nga xam ne moom la ñu tànn mu àndi ko ci andin wu am solo ndax lislaam yaakaar naa ne lépp bàyyiwul dara ni mu ko andee itam ci politique politique ni lislaam gisee politique suñu xaadim am na solo lool ndax bu ñu ko jëfandikoo woon bu ñu xoolee crise yi nga xam ne moom la ñuy am ci sunu réew mi yépp mën nañ cee mucc ci muccin woo xam ne euh, day tegu rek ci ndimbalal sunu borom ci wàcce gi mu wàcce diinay lislaam yebal ay yonent ñu yow teg ñu ci yoon woo xam ne bu ñu ci jaaree suñu dund àdduna ak bu alaxira gépp lépp day yéwén ni nga ko àndee am na solo yaakaar naa ne laaj yi bu ñëwee dana firndeel am gi solo waxtaan wi am solo waaye bala ñoo jëm ci laaj yi dañuy jox sëñ Saliou Mbacke moom itam mu ñëw def ab taxaw seetlu ci li nga xam ne moom la mbokk mi doon waxtaane moom la sëñ Xaadim doon waxtaane euh, baloo ci loolu ñuy fàttali ne suba incha allah mooy bis bi mujj ci la ñuy tëj waxtaan wi moom itam ñu ngi ñaan mbokk yëpp ñëpp teew ci euh, bëgg nañu itam mu teel mu doon loo xam ne luy teel a tàmbali lay doon incha allah bu ñu julee tàkkusaan rek su ko defee ci lañ koy tàmbali ñu jox sëñ Salih mu def taxaw seetlu ci li nga xam ne moom la sëñ bi doon waxtaanee. bismillahi rahmaani rahim. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. dañuy tàmbali suñu wax. ak nuyu ñi nga xam ne ñooy amal jataay bi nuyu aussi Serigne Khadim mi nga xam ne moo doon def waxtaan wu am solo nga xam ne jàpp naa ne commentaire mën na cee ñàkk ngir wax ji nosu goo xam ne nosu na ko dikk na ci lim njëkk a dikk mooy système politique boo xamante si nii moom la population di soxlawoo pour mën a avancer comme niñ ko xamee mbooloo mu dajee mu nekk dañoo soxla politique pour dem moo tax diine ju mas a ñëw dafay indaale politique boo xam ne ci lay véhiculer population bi pour message bi gën a mën a jàll parti bi ci gën a attirer sama attention mooy lu mel ne laïcité ci France parce bu fekkee jàng nañ France condition yi nga xam ne ci la sosu ci la France juddu ci époque gaulois yi nga xam ne romains yi booba ñoo yilifoon France diine daf leen xawoon a sonal torop torop nga xam ne dem na ba àgg ci benn philosophe wax na ne diine posen la te loolu li ko waraloon mooy waa jàngu bi dañ daan jëfandikoo nit ñi ngir seen ay intérêt xam ngeen ne France lu toll ci juróom-ñetti guerre am na fa yoo xam ne diine moo ko waral huit guerre religieuse am na ci dëkk boobu ñu naan France looloo waral jamono bi nga xamee dem nañ ba révolution bi am ñu bëgg nag sos seen yëfi bopp ci la Jules Ferry jël décision daan ne léegi dañuy am école am suñu làkk bopp léegi école bi niñ koy tabaxe mooy dafay nekk laïque obligatoire et gratuite maanaam gone gu nekk da cee war a dugg mooy obligatoire gi gratuite gi mooy ñépp ci am accès ndax ñoom seen population dafa amoon ay classes laïque gi mooy diine dootu ci amati yoon kon ci noonu lañu fondé république française ci noonu nañ fexe ba génne ci loxol diine ba tabax seen ab pays kon bu yàlla defee ñu dem a dem ba Afrique am ay njariñ Europe toog ci Berlin di séddoo Afrique France am ci wàll léegi fi fi nga xam ne moom la France am muy Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ne dañoo gëm diine njëkk am na ñu fi gëm lislaam bu dul lislaam am na ñoo xam ne ay religion traditionnelle lañ amoon bari woon na Sénégal trop am na loo xam ne ci suñ culture dafa. xaw a jegeyoo ak lislaam donte bokku ci loolu nag moo waral France bi nga xamee ne ñëw na Sénégal ci li ñu tuddee le système des trois m militaire marchand missionnaire métode bi ñu jëfandikoo woon ngir taxawal France moom lañ jëfandikoowaat ci sens ngir taxawal Sénégal boo xam ne duñ ci am benn problème euh, sëñ bi wax na ci infériorité ak supériorité mooy kii man maa ko gën maa ko gën a kawe maa ko ëpp daraja maa ko gën a yeewu loolu waral biñ ñëwee dañ ne woon dañuy defar parce que ñun booba nekkaguñu woon maa ngi doon liir ci benn livre boo xam ne ki ko bind ci jamono yi colon yi la ko bind waaye lim nett mooy dane soxla nañ ñu jàngal leen mooy il nous il faut de les éduquer mais il ne faut pas les instruire nañ leen jàngal waaye buñ leen yee maanaam nañ continuer nelaw looloo tax seenum njàng dañ ko limité woon ci ñett mooy liir écrire compter nga xam ne bu njëkk bu fekkee yow sénégalais nga foofu ngay yem boo mënee ñett yooyu mu doy ndax liñ lay soxlee mooy liggéeyu sujet liggéeyu subalterne du am liggéey boo xam ne da ngay nekk kilifa wala da ngay nekk njiit du ci am liggéey bu gàtt lañ lay doye kon loolu moo waral bi nga xamante ni fexe nañ ba yaatal système boobu Sénégal ba mu daj fi gëmloo nañu du ngeen dara ba mujj ñun assimilation boobu sëñ bi doon wax ñu nit ñu mujj accepté ne ñun duñu dara loolu lay nuru jamono bi nga xam ne De ñëw na Sénégal dafa wax ci kaw ne du indépendance ngeen bëgg jël leen ko vous voulez l'indépendance prenez-la donc ñun biñ ko jëlee lan moo tax amuñu yeewuteeg bi ñuy tabax Sénégal ñu baase ko ci xam-xam basé ko ci suñu culture baase ko ci suñu ay tradition waaye dañu ñëw à partir li ko France tabaxee woon ci loolu lañ copier pour mën a tabax Sénégal loolu nag ni ko sëñ bi waxee léegi blocage la ba nëgëni sii société mënoo ko andil politique boo xam ne compatible ak ñoom seen ay tradition te Sénégal ba léegi si ci noonu lay dox ni ko ñu bari euh, xame ñaari jabar rek boo ko amee jëru ngay poser candidature pourtant kenn terewu ko de mais état d'esprit la maanaam yaa ngi xool ci France nag président mos fa am ñaari jabar donc man ñaari jabar rek bu ma ko amee soxlawul ñu naa ma lii mi ngi ci loi bi wala nekku ci bu ma amee ñaari jabar rek bul xalaat mukk naan da ngay poser candidature te kenn terewu ko bi nga xamee ne ci la ñuy tabax Sénégal li ma xaw a jaaxal foofu tuuti mooy sëriñ si fi nekkoon information bi xëy na àggutoon ci ñëpp parce que euh, technologie bi demee wut woon noonu waaye am na ñu ko jotoon léegi nag man li ma jaaxal mooy lan moo tax bi ñuy tabax Sénégal ñu ne ñii dem leen toog nee daan ne ñii ñëw leen tabax Sénégal ba pare ñee accepté dem toog ne ñee dem tabax Sénégal ñu andi ne leen lii mooy Sénégal bi ñu tabax la lu ma ba léegi lu ma jaaxal la loo xam ne soxla woon naa ci boroom xam yi gën xam-xam yi gën cee def gëstu ñaareel ba mooy ñu seetlu ne sëriñ si dañu am responsabilité bu mag ci population bi parce que dañoo am lu ñu tuddee pouvoir religieuse pouvoir religieuse ni pouvoir politique amee noonu la amee mooy yow da nga amal société bi njariñ moo tax ñu teg la ci kanam léegi li ci xaw a yéeme mooy tey exemple bu gàtt mooy tey état dangay am màggal devoiram daf cee bokk bu mbooloo dajee mooy yi ñuy soxla yépp moo ko war a indi parce que yow li nga jox état mu ëpp loolu tey ji yaa ngi ko jox ay oto du fay téléphone du fay courant li mu war a am lépp population bi ko jox tey bu nit nekkee homme politique bay nguuru c'est grâce à la population waaye tey bu ñëwee rek indil la ndox indil la euh, ne la yokku nañ courant bi gendarme yi ñëw nañ da toog di sant ba mel ne daf laa jomb alors qu'il ne fait que son devoir lu yéeme yéeme kon jàpp naa ne jot na ñu comprendre bu baax politik comprendre àdduna bi ni muy doxe comparer ko ak ñun li ñu yor pour mën a xool ñun ci suñ bopp ban système politique la ñuy adopté suñu ab société sëñ Xaadim ñëw na ci ci lu yaatu yaatu ci aliénation boobu nga xam ne ba nagin si yu bari ay fee la yoo xam day mel ne indépendance existé mooy nit ki tey boo xoolee Sénégal ba léegi France daf la lay jox moo xam ci mbedd yi la wala ci statut yi la wala ci statut présidentiel la ni muy doxee wala ci statut beneen bu nit am lu mu ci mën di doon rek ba nage ni si boo xoolee France la lay jox da ngay xool juste rek xam kii kan moo ko colonisé woon tey daanaka boo demee ci pays Afrique yu bari noonu la fi demee surtout liñ gën a continuer mooy li ñu tuddee euh, conquête intellectuelle mooy matériellement peut-être vous êtes indépendant xam nañ ne sax amuñu indépendance parce que buñ ñu bàyyee matériellement duñu dem mais ce qu'il leur faut mooy ñu coloniser moralement coloniser suñu ay idées suñu ay xalaat jafe na lu jafe jafe jafe jafe gis la tey jii nga dugg ci kër gis fa cent pour cent sénégalais lu jafe la mooy ci tele bi ñuy seetaan ci euh, film yi ñu gën a bàyyi xel ci nit ñuy soloo lu ci bari day dem dem ba seen terme yi ñuy waxee sax boo xoolee day tuxu carrément nga xam ne day dem ci France lu jafe-jafe la te fi ne lu euh, mën naa jamono mën naa dem a dem ba ñu am Sénégal boo xam ne daanaka France lay doon nga xam ne du amati benn différence benn wuute te ci loolu lañ jëm loolu nag liñ jàpp ne moo ko mën a bloqué mooy lu mel ne mbirum diine ñu jëlaat xam-xamu diine. ba pare dem jàngi lu tubaab yi yor ci àdduna bi yépp jël ko comparer bu ñu xoolee dana xam ne ñun liñ am amul moroom ak lenn ci foofu laay jeexale mooy li seen bi mujj indi ci mbindum Serigne Touba njàngaleem Serigne Touba man li ma ci gën a marqué mooy dévouement bi mu wax nga xam ne nit ki dañ naan la ñëwal tool ak fu mu la mënoon a fekk rek moo xam dakaar la moo xam feneen da ngay dagg sa yitte ñëw tool te booy ñëw yaa indaale looy lekk yaa indaale looy naan ba pare boole ko xol bu sedd nga xam ne loolu mën nañ cee tabax am réew tey boo xoolee Sénégal fim ne nii li fi ëpp solo lu population def bokk na ci raay bi nga xam ne ñi ngi ko jëlee njaareem indi ko Touba ci nit ñoo xam ne seen ay propre moyen lañ ko defee ngir am gëm-gëm ci dara mu leer na kii tey buñ ko joxoon Sénégal tey jii fu mu soxla ñu tabax ko ci Sénégal mën nañ ko ko tabaxal kon Serigne Touba fexe woon na ba ñun euh, am nañ ngëm-ngëm am nañ kilifa boo nangoo kilifteef nag boo ko nangoo daf lay yomb day yomb sa avancement parce que sa kilifa bu fekkee yeewu na am na xel te am na sa confiance lépp lum mu la woo da nga ko ci wuyu mais bu fekkee ki la jiite tey ji bu la waxee euh, ñëwal votel ma bu mandaam jeexee mun la ñëwal votel ma sax yaa ngay dut wala yaa ngay xaar ku lay jox dix mille francs wala mille francs ngir manque de confiance bu ci am nga xam ne dangay ngay dem a dem bay voté que rek man faaw ma voté waaye voté ci xalaat voté ci li may voté dama ko basé ci dama liir programme am ba xam ne lii mooy li soxal Sénégal tey euh, boo xoolee tey lu mel ne mënoon nañu am indépendance indépendance mënoon nañu am système politique boo xam ne ñoo koy moomal suñu bopp mooy tey jii amul benn politicien bu xalaat élection am nga ñëw taxaw daan ne man kat bu ngeen ma votélee dinaa fi jëlee laïcité wala man kat bu ngeen ma fi votélee lii ñu donde ci France te réew di di ci dox dinaa ko changer. yow day mel ne amoo fitu proposé ko waaye moom it xalaatul lu mel noonu parce que jàpp ne ne lim lay tegal moom comme loo xamante ni mooy tax nga woteel ko loolu moom bokku ci loolu moom mënee su koo xalaat te foofu la nit mën a jaare pour dem mooy basé ci boppam basé wu ci xam-xamam jéem a avancer ay mbiram waxtaan wi am na solo kenn mënu cee yokk daanaka len li sëñ Xaadim wax nosu gim nosu rek tax na ba euh, lu ci baree baree bari defe naa ñépp jàpp nañ ko te kenn ku nekk di nga ci am ubbeeku goo xam ne boo génnee di nga ci mën a gën a xalaat pour nooy doxalee def ci ay propre recherche dañ doon jéem rek ñu ngi jéggalu ñépp wasalaamaaleykum wa rahmatullah saalix ci taxaw seetlu yu am solo yooyu nga xam ne def nga ko ci tomb bi nga xam ne moom la suñu xaadim doon waxtaane su ko defee xam naa laaj yi bari na lool waaye dañ ciy jukki yenn rek su ko defee sëñ bi tontu ko ndax li des ci waxtu dog wi euh, bariwul euh, sëñ bi kii na day laaj li nga xam ne moom la doon moom nga doon waxtaane muy responsabilité bi ak politique lan mooy cëru sëriñ si maanaam bu bu waxee sëriñ si nee na mi jublu euh, nit ci diine yi lan mooy seen responsabilité ci ci lii nga xam ne moom nga doon waxtaane te ñoom mu mel ni dañoo andi mboolem luy solution bàyyi ko fii ci wàllu njàngale ci wàllu euh, éducation muy éducation ak économique ak ci sécurité ak ci mboolem fànn yi nga xam ne wax nga ko fii lan mooy responsabilité ndawal diine yooyu nga xam ne ñoo tëral loolu jàng ko ba noppi ndax dañuy bàyyi lii fi nekk mu continuer di dox wala dañoo war a jug sol seen dàll te bañ a déglu waxi ñi nga xam dañuy wax ne sëriñ si waruñoo politique wala nit diine warta politique wala nangam. lan mooy sa gis-gis ci ci fànn googu. waaw xamaa ne gis-gis bi mooy ne li leen li ñu war a def mooy euh, wut ay parti politique yoo xamante bi ne euh, nañuy defee politique du bokk ak ñeneen ñi nañ koy defee ndax man fan yële bi ñuy jafe jamonoy référendum bi maa ngi ci doon waxtaan ak sama benn xarit boo xam dafa bokkoon ci. ñi nga xamante bi ne daal dañ dañu doon dañ doon def euh, ab mouvement Touba pour ñu voter non ci constitution bi ma ne leen li ngeen di def baax na waaye li ko doon gën mooy bu fekkee mën leen a am parti politique li ngeen war na def li gën mooy jàpp ne mooy ñun kat laïcité ànduñu ci léegi parti politique Sénégal yépp képp koo xamante bi ne nangu ngaa jël engagement ne boo gañee da nga soppi laïcité bi wala da nga ko danga nga ci génn ñu jàppale la waaye bu fekkee ne da nga wote rek contre Macky contre Macky sàll par exemple su keneen ñëwee tamit bu fekkee tegoo moom ak condition même kii bi lay def kon jàpp naa li li gënoon mooy sëriñ si bu élection jubee bu fekkee amuñuy parti politique ñu xool programme yi yi candidat yi am ñu xool ki ci gën a ëppal njariñ nit ñi ak diine ji ñu jàppale ko wala boog ñu wut ay parti politique yoo xamante bi ne ñoom dañu jéem a yoral seen bopp réew mi jéem koo gindi jàpp naa daal loolu mooy li gën a kii